tey ci wantaani saal wantaan madani kulli ko jot madina rek ilaahu yom jëndi walaayati sabe kon nag suñu kulli yooyu aaya mu ngi ko leen moom kala xam suñ juróom la aw si suñ ñu ko juróom daal aw sa bële ko juróom ñaar ko ko bële juróom ñaar si tawaar ñu ko jaay bismillaahi rahmaani rahiim ya sa bële taan lan faani ko ko ko wasa wàcc ni ci xare badar bi am seen léegi ba nga xamee ne màng na màngee ba badar nag

suñ dina ko doon seen baax xale yi dara ñun daal ñoom moom man ñu mel man du ci mot moo ngi ne ñu dem benn bopp baaxat ko ci nag mooy lii di yëngu yàlla na yasaaloon te danañu laaj la ani lan faaw ci màngo yi rek ñu lay laaj màngo yi kana ko moom ndax xale yi ko moom am màngo ci lañ bokk pour waxal ya billahi yéen yàlla wala si yàlla yéen yàlla moom si laay wala yéen ñëpp nag dañ leen di màgg di dara yàllaa ko moom ak yéen ci yéen ñëpp a dem ci bopp ñoom ñëpp ñu jëlee di seen kaw te taxul a ragal ñu ngeen yéen saa ko bàyyi leen de da ngeen yéen kenn dëgg dëgg ba soppante ba ñu ko de dañ ko nangoo ba xam ne naa doon duñ caaw ak boo ma jël ma nekk ci sa daa leen ko teg leen ci wàllu moom man xam nañ si ñun xam nañ daal suñu tooy waaw te sax dama laa allé rafetlu rek rek ñu jëm ñu si ñu dem nag ñu ñu ñu ñu jëm ñu ne man moom ñu ne ko way jëm yéen yooyu mat a jëm. waaw lépp lu ñu ñu ñu yaa ko tëral ko jëm laa ko ko yàlla yow di la jàpp ku la jëm war a ko teel yow sax suñu yàgg ngeen jàng wax naa leen ci moom aya ko waxal xoolam saa dara ñu dem leen ni maanaam dëggante way tawakkal na daañu ah, ba borom tende bu fi ñaan ñu ñu taxawal place juróom yéen ci kanam suñu ko defee rek ñu naan sax maanaam dina wër sa ko déndee laay te ñëwee la gaaw ñun ñoom ak ñoom ñu ngi ñëw di leen gëm ak xam naa dëgg la dëgg la loolu ñu ngi leen dara jaaxul ak dara ñu di àjjana. ñu ngi rafetlu ko borom seen ba ma ko suñu baax yéen suñu ko suñu ñu ngi ko dugg ñu dem yàlla ngoog buñ jàngee si ñoom alxuraan seen dund yàlla yokku te dañuy jiwu jiwu juróom te dañuy rafet te loolu yàlla jox ci wërsëg ñu ngi am dara jaar ñu koy rek bu soobee yàlla ay nit dinañu waaxu jëkkante buntu aljanna si ku nekk na maa njëkk a dugg suñu def daal julli guddi yëpp nga ñëw njëkk a dugg ñu def doon jihaad béyu sayid loo ko suñu borom xam-xam la woon ngay jàngale xam-xam suñu di dimbale xalalam moom moom mooy njëkk a dugg julli yàlla yabal jiw nañ ko dama xasee leen. ñu ne ma ne julli kat bi am na yaay njëkk a dugg ñu ne maa dara ñun ñëpp ne la eh, man moo ci fa wéy law dem di julli sama borom bu ma set. ñu ne ko boo déggee woon nañ julli julli dina may aljana ñu ne ko ci borom xam-xam bi laa ko déggee woon. ñun jaas kat bi daan nga ne yaay njëkk a dugg ñu ne maa fab sama jaas yi bu dégg la yor ak sama ci yoonu yàlla te ñàkk ci sama bakkan mu ne ko boo déggee woon nañ loolu dina may aljana ñu ne ko ci borom xam-xam bi mu ne bu ñu yëngu yaay yëpp a dugg mu ne ko maa amoon sama alal yu dundee jafe la joor ak càmmoñ mu ne ko ku la waxoon mu ne ko may aljanna mu ne borom xam-xam mu ne ko bon nag xanaa da ngeen bàyyi borom xam-xam ñoom bu njëkk a dugg bi nga xam ne yéen yëpp moo leen tegtal ñu leen ñu leen doon def ñu ne nag nañ borom xam-xam bu njëkk a dugg borom xam-xam bi ñu may itam dëgg-dëgg soo gisee lu mën a jàng xam-xam la di ko wattu di mën a toog di jàngale xam-xam. li tax ñi baaxoon ci man li ma jot seen alal moo taxoon de kon nag may naa ci ci leen dund alalam mu njëkk a dugg moom la yàlla wax ne nga xam ne dañuy dund te nga xam ne yàlla jox la leen ko de boo am rawat nañ la ñu dama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq ko na ci xareet ba tax de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko yàlla yónnee Quraysh dañ ko weddi de ñu ko jëkk gëm yëpp Quraysh war nañ leen waxal nañ pexe lu nekk def nañ ko loolu am ñu gàddaay dem ca Abas juróom fukki gàddaay nañ dem Abas fukki jigéen nañ ko woon ko yëpp doomu yonent bi la fekk am dëkk tam ci ginnaaw Usmaan ibn Affaan gannaaw ga nag yàlla digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen mu gàddaay mu génn gàddaay dem Madina fekk na Ansaar jaayante nañu moom ak mu jëkk juróom benn nit atam ñaaral fukki ñaar atam ñetteel juróom ñaar fukki ñett ne ko gis nga génn rek demal Madina mu génn gàddaay nag dem Madina ba mu ñëwee Madina nag sallallahu alayhi wa sallam doon xam xat ba ca atam ñaaral fekk na ñaan yàlla na Quraysh mais yàlla yàlla nga def ci ñoom juróom ñaari ati d'accord yi mel ni at yéen di jógee xëy si d'accord ak d'accord ak d'accord nag suuf ba nga xam ne lekk nañ seen ajo suuf ba lekk ay wetu. juróom benn nit atam ñaareel fukk ak ñaar atam ñetteel juróom ñaar fukk ak ñett ne ko bu nga génnee rek jamono Medina mu génn gàddaa nag dem Medina ba mu ñëwee Medina nag sallallahu alayhi wa sallam dem xam xat ba jaatam ñaareel ma fekk na ñaan yàlla na Quraysh ne yàlla yàlla nga def ñoom juróom yaari ati bekkoor yu mel ni ati Yuusufa ya Quraysh bekkoor a bekkoor a bekkoor a siis ba nga xam ne lekk nañ seen xaj ya siis ba lekk ay wetañ siis ba ku taxaw naa saxat si fu mu jóge te fekk na saxat doxut seen sa diggante asamaan siis a leen jàpp ba loolu xamee nag Quraysh dajale seen alal yëpp ak seen keer yi jox ko Abu Sufyaan ibn Harb na dem Saam jëggal leen mu dem Saam jënd njëgg mu jeex bay wàññeeku ba muy wàññeeku yàlla def yonent nelaw géwént yàlla xamal ko ne Abu Sufyaan muy wàññeeku mbëgg mi Abu Jahl dana takk xare ñoom gàttandu ci njëgg ñaari mbooloo yooyu yàlla jox ko rek rek da nga xare ñoom da nga dem yañ yonent daal di xew diggante yonent nag mooy Yuda mu yeewu wax ko si dina bu da xaran ji moom yonentu dafay xebal ay ndaw ñu di ko rejil barab ya muy xare ji ba a xam ne muy tërale xareem bii nag moo war jéere moom togg si dina Abubakar xalifaam ñu dem dema dema dema dema dem ba gi ci benn teen ñu taxaw yonentu waxul leen dara laaju leen dara fa taxawal gineewu rek di déglu dégg ndaw su wax ne waaye lebal ma waaye soo lëgee Abu Sufyaan ci teen bii la yendu fi danaa ci wëggaan fay de yore bi dina woo kat dégg nga mu ne waaw mu dàq gëlëmam di dellu Medina waa teen ba de kan ngeen fu ko yonent ne min maa ne ñu ko ci maa am na jiit yaaram yi tudd maaw waaye fekk moom ndoxam man yi nga xam ne doomu aadama ju ne ci la jógee loolu la namm naka lay wéy rek abis li ak laaj ne lu ngeen dégg ci àddina bi ñu ne ko ah dégg nañ xabaar de laan dégg nañ ne Abi Sufyaan ma nga jóge saam ak ndëggam ñooñ Makka te Muhammad ñu ngi yëngatu ci Yasriba pour bëgg a nangu ci njëgg moomu Abi Sufyaan ne daal di wàññeeku daal di dem xebal ay ndawam ne daal di xebal dam dam boo sigee wala yow da nga sigee Abu Tamtam demal léegi Makka ne leen yonent bi nangu na njëkk mi luñ gaaw rek fekk njëkk mi raw Tamtam Makka daldi xaaju waa Sabaa Quraysh yëpp ne dëgg looy wax mu ne li wax duma ko wax saa duma ca Kaaba ga xamee ne dem na ba ca Kaaba mu ne Muhammad dog na njëkk ma ngeen gaawul rek njëkkam Quraysh dana raw ak juddu yàlla ak nekk góor ci Makka rek la génn ñu daal di waaj génn ci junne junne yoo xam ne am nañ juróom-ñeenti téeméeri fa am nañ juróom-ñaar fukki gëlëm juróom-ñaar téeméeri gëlëm am nañ ay jaasi ñu doon bay ay gànnaay yëpp am nañ ko fukki kilifa ak ñaar a ngi ci yoo xam ne ñëpp rifaas lañ ñoo daal di dund xale ba di ko di bu tawee kii dundal leen góor a kaa dundal leen Abu Jahl ibn Hishaam Aafi ibn Waa'il Utbatu ak Waliid ibn Utbata ak ah, Taybatu Abbaas ibn Abdul Muttalib Nadr ibn Haaris Zuhayr ibn Amr Nubayh Munabbi Abul Bakhtari Ubay ibn Xalaf Umayya ibn Xalaf ñu ñëpp ay buur lañ yoo xam ne su fi ne la ma xam di jaar ñooy xale bi bët bu fees te ci moomee da nga rey fukki gëléem mooy mooy loolu lu ba yonent sallallahu alayhi wa sallam delsi Madina Abu topp kàr ga rek ba tamit daal di daw ak njëgg ma raw àgg Makka yonent ñëw dajale waa Madina muhaajir naa leen saar ne leen léegi yàlla dig na ma kenn ci ñaari mbooloo njëgg mi walla walla gi li ngeen wax fa awee na ko njëg mi rek njëg mi nga xam ne amuñu gànnaay duñ ci xeexante te ñoo xam ne xalal ji yéen ñu daal nga ñaan sa borom bu joxe mbir mi yàlla moom fekk yàlla bëggul loolu moom lay wax léegi wa tawaddawna maqaariba shawkati takuunu lakum yonent na leen njëkk moom raw na wala gee fi daj yàlla dig na ma ci kenn ci mbooloo yi ñaar kenn ci yaari mbooloo yi benn lu ngeen wax lu ngeen wax ndët baat ne ko amul wax loo wax rek ka nit ñi ba barkul xamar dina amar wax loolu mu naa lu ngeen wax lu ngeen wax saa bi ma ba dafa jóg ne ko fa mel ni ñun lan saar nga bëgg ñu tontu mu ne yéen fii ci daa bëgg tontu ñu ne ko ka nit ñi ba barkul xamar sooñu xuus yooyee géej gi danañ ko xuus ñun duñ wax la bani Israël waxoon Muusa demal xam rek sa borom ñun ñoo daan fii la ñuy toog ñun duñ wax loolu demal yaa ngi xam sa borom ñun fu ngeen di xeex rek ñuy xeex ànd ak yéen yéen dafa ko kontaan nag sallallahu alayhi wa sallam daal di takk xareem nag génn ñetti téeméer lañu ak fukk ak ñett juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci ak fanweer ak juróom-ñaar ci lansaar juróom-ñaar ci jaasi rek lañu am ci gannaay yaari fas rek ca nekk fas yu gën a àll yoog nag daal ñu ca a ba ca Badar yonent daal di ba mu sampalee ñu mbaaral ko sidina Abubakar moome keroog pour wattu ko yonentu sallallahu alayhi wa sallam yeneen fii la Abu Jahl daan wëllëg fii lay dee asbatu dana dee fii say batu wàllu juróom ñaar fukki ñu rey ci sangi Makka yëpp ci Badar yonentu wane dee ba sampale ab xare ba déet si nag jërëjëf ma ngay ñaan yàlla rek jaaw yàlla bu xam yàlla yàlla ndimbal loo ma mës a soxla naa ko jox ma ko tey yow yàlla soo bëggee buñ la jaamooti ci kaw suuf gannaaw tey nañ xalaat ku des yi ànd ak man si dinaa woo tey ko ne ko bi doy na la li ngay leen sa borom doy na la sa borom dina la dimbale yonent daal wax nga dëgg gis la nga nare mi ngi ci gori sa sam mu nga ah, naa xay soom pax bu mi xay soom jiitu jiital xare bi ay foofu mooy turu foofu Jibril ma nga ànd ak ñaari junne moom Jibril ah Mikaayil la nga ma nga ngëp ci kooki sasam ma nga ànd junne ma nga ngëp ci ma nga ànd junne Malakul Mawti ma nga ànd ak ngëp xare Badar ñu dimbali ci yonent bi kay di jëkk ñëpp dégg ni ñeen gi dem bi saaru dara mel nam Jibril la ñëw xaaju rek ñëpp dee yonent ta am fooraay bu day juróomi junne malaaka ñëw di ànd ak moom di xare ji te Jibril rek bu ne woon ëpp addina yëpp ko neexee ñu dee ba ba sampale rek yàlla daal dimbale yonent bi àllak saa rek rey juróom-ñaar fukk ci ñoom jàpp juróom-ñaar fukk ci ñoom daal di ñibbi si Medina te dara jotu leen de <coughs> bi yonent bi julli nag saaba yi jàpp benn sax mu bokk ca sànni xeefare mu ñëw ñu na ko waaw ndax xeefare ñëw xare fee ñun bëri nañ mu ne ah nañ de ñu dóor ko mu ne bëriwuñ ñu bàyyi ko ba mu yàgg ñu ne ko wax ñu dëgg rek nag ah mu ne bëri nañ ko dee ñu dóor mu ne bari bëriwuñ ñu bàyyi ko wax ñu dëgg mu ne bëri nañ yonent bi sëgg sa noon ne leen yéen a ngi laaj dëgg ngeen dóor ko fi leen du dëgg ngeen bàyyi ko ne ko ñaata dilem lañu rey bés mu ne ko fukki gëléem yonent ne leen junne lañ ne leen ndax Abu Jahl ñuy saam ñëw na ñu ne waaw Utba ñëw na ñu ne waaw Shayba ñëw na ñu ne waaw Walid ibn Utba ñëw na na ba Umayya ibn Khalaf ñëw na Abul Busri Suhayl ibn Amr abdati kabida makka sani na leen dogi ci rasam yëpp kenn desut daal <clears throat> jëlewuñ ca aw dikkin de moom la buur bi wax fii nag ci ne nit ñi day ak ci biir ak moom kamaaxa jëkk naka ba génnee la rabbu ka borom sa min day digal nga tukkee ci madina sa bi laa ko ci dëgg rek ni ngeen tuddee maa ngi ñu ngeen doon xëccoo yàlla jël ko ñu ngi mel ni na ngeen tuddee woon ba yónnoon ci génn Medina di jëm Badar de way na fa rek naka kuréel yéen moom it way gëm ñu la kaari wala way sit lañ ko de booba ñu bari julli ñi sit nañ génn booba jëm ci Abu Sufyaan lañ bëggoon a daje de di jaajëfal ne ko danañu xulóog yow fi laa ko jëkkëre ba. ba damaa tabayana gannaaw bu bidee ñu leen kaa na maa yi daanaka def na mangale ni dal moom fi ñu jëm ci dee moom te ñoom yontu loon danañu janoog moom de booba ñu ngi mel ni nekkay dee rek waskur jàngatal isiadukumu laaw ba dina dara leen yàlla ihda ta'ifatayni kenn ci ñaari kuréel ñi de ba leen yàlla digée ne da ngeen xam njëgg mi wala wala gi rek annakum na annahaa naka moom lakum aji naka la ñeel leen wa tawadduuna da ngeen mébét yéen anna qaraaraati sewkati naka budub borom gànnaaw yatak moom dina mu nekk lakum ñeel leen nag booba ñu gën a néew gën a néew lim daane mang ga ñooñu ngeen bëggoon a bañ a demuy Abi wa yaqtara tam dog a teer na muñ way weddi ja yàlla nag booba na mun ak mànga booba mu nga bëgg dëggal dëgg yàq baatil xalak ni fariye de li yëqal na mu dëggal al xaq dëgg nga <coughs> wuñ si la tam gotti al baatila kéefar wala kariya ñee sib na ko al mujrim wona way bokkaale ñe de jàngatal tastaxisona bala ngeen xat li ko rabbakum borom seen parce que jaabatam nangu lakum ñeel leen ani naka man bu ñu dugg ma ñu tëbb daa leen te ak jëm ci jinne ñoom malaayika ci malaaka murtafina di way toftaloo de ba ngeen di ñaan yàlla dimbale leen mooy ba yonente ñaan yàlla na leen danaa leen dimbale ci jinne malaaka yonente leen dégg leen ndax leen yàlla dimbale ci jinne malaaka da dana doy ñu ne waaw waaw mu ne su leen joxee ñetti jinne malaaka ñu ne baax na mu ne leen yàlla dana leen jox juróomi jinne malaayika de loolu la ndimbal ndimbal mu dalee jasaaru Ali wa ma ja'alahu laaw defut ko yàlla illaa busraa la rek dëggal wali tatma'inna ak ngir na dal ñi ci moom quluubukum ay xol seen wa ma nasru waaye di dimbali laa min indillaahi la rek na fa yàlla rek inna laa naka yàlla asiisun aji mat la ci guram na ñu ma ji xare ñamu ci def ci moom uskum jàngatal uskum ba a mu leen ma asal nga ment aman sa ngib ko dëre mi nu guttuke moom de bañ sampale xare ba rek yàlla sanni ay nelaw ci waaw julli ña ku nekk di gëmmentu waaw fam fam taxaw de bañu fere ji teen ak xam ne ñoom ku ne xalaat bee ñoom ñi gëmentu ñu ne ñu du ñu de daal di daw wala na siru tam wàcce aleykum seen ngi na samaay bi ko jaa sama maanab taw ñu soy rak ngir na mu laaba leen duñ ci moomu iblis ñëw jax-jaxal leen ne leen yéen a yaamu leen ndox mu ngeen naan waaw seen janaba yaamu leen ndox mu ngeen ko sangoo Abu Jaal moo nekk ca teen ba waaw te moo nekk ca barab kekk na nga xam ne dawal ak xàkkal yomb na fa yéen nag yéen a ngi ci kanu gii yaamu leen ndox xam ngeen ñëpp yàlla daal dina taw bee walangaan taw bu tawee ba walangaan xam nga ne suuf waaw suuf si dëgër dafay soppeeku ba toxo suuf si dafay soppeeku nag dëgër gën loolu yàlla jëkk a dimbale waaw xare Badar de ñu daal di am ndox nag mën a sangu waaw waaw nga gisee daa ba laab ci seen i ba wuy si ba tam dinaan wóli leen duñ sa seytaane jax jaxali a wala yar bi ta angi na mu kat ko alaa xolo di ci xorteen wuy sa bi ta tam saxam bi jëm na daama dëbbee de te yàlla saxal seeni dëbbu waaw ci gëm yàlla de si yooyu ba dana wuyu rabbuka borom sa ilal malaayika di jëm ci malaaka ya andi naka man maa ak maa ji nekk laa ca ànd ak yéen de ko sa bitoo saxal leen de sina ñaaño amano ah, gëm nañu soo xir xam na sànni su xuloo bi ca kaw bopp ya na ngeen buun yéefar ya ci seen seen i baat ndax bopp bu daggee rek kooku boobu borom dootu mën a dundale wax bi boo doo leen ñun ñoom ku la baaxee jëpp ci ndax mu la de na ngeen leen dóor ci loxo dagg seen baaraam yi rek noonu la leen yàlla doon jàngale xare ba dagg leen caw leen ci baat bu bopp a daggee kooku dee na wala nga caw ci loxo bu baaraam ya daggee kooku dootu mën a ngëb gànnaay di xare rek jaanoom ci ci saaf si naka wa rasuloo ko yonentam wa man yusaaqikum dana wa rasuloo ko yonentam dina daanaka yàlla su dina xam sa dimb ba lamu rës zaalikum loole seen fa dooqoo mos seen ko waa nag kaafirina naka xéefar ya waa nag nit keefina naka aji nekk lañu yàlla way weddi ja alaaxira asaaba naari mbugalam safara de loolu nag masaali rek la waaye safaraag leen di nekk de yaa ayyuhal lazina aamanoo yéen gaa ñu gëm alquran idaa laqiitum dem daje ngeen allazina ñaaña kafaroo dinañu saxfan nit ñi tañam xaret wala tuwalloo bu leen méngale leen la baaraay gannaawam bit mu ngeen di way daw de man waliim ku méngale na mu leen yow ma suñu desat keroog du mburoo gannaawam ilaa mutaharrifan ndara aji kapp li qitaalin ci xare aw muta eh, ilaa mutaharrifan ndara aji xarañe li qitaalin ci xare aw aji kapp ilaa fiatin jëm ci mbooloo faqat ba yàlla na mu bi xabasin ci mer ne laay wutu ko fa yàlla de ma waala sax waayam jaanamu jaanama wa bi sa bon almasira sa luwaay ba ngeen jaanama de walam taqtuluhum walakin laa qatalahum wàcc na ci bañ ñu bitee nag ku nekk naa maaray diw maaray diw maaray diw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sama suba suuf ba ma sànni nag nam dem nam mbir mi buur ne falam sax suñu rey leen leen jabatar ci seen kattanal bopp walakin la lu fi nekk yàlla fàttala rey na mu leen yéen ñëpp ku ne naa maaray diw maaray diw rey leen kan yàlla rey ña dee ca rek wa maa ramayta sànniw la yonent bi itam is ramayta ba nga sànni walakin la lu fi yow bay yow yonent itam seen xam ba mu fees rek la jàpp sànni ko xare ba ñëpp mu ne ko lu yow de man yàlla maa sànni ba nga sànnee de julli yi rayee julli julli ñoom rey kenn man yàlla maa rey yonent bi ba mu moom moo sànni de yàlla sànni de am nga ne teqal doomu aadama ci suuf rek mën da dàqab xare de yàlla am na ci loolu de lii wutale ñaari makaama yaa ngi ne julli ñoom defuñ dara yàlla rek a def yonent bi moom yàlla saxal na defam ji ba noppi ne yàllaa def nga xam ne le diw ne yonent def waaye ni yonent bi def yàllaa ko def de yu si yaa ngir na mu nattu al moom ne way gëm ne minu tukke ci moom balaa am ak nattu xasanal bu dee aji rafete mooy màgg ga dina laa naka yàlla samiyoon aji dégg la mu seeni wax alimu aji xam la mu seeni mu zalikum waa na laa naka yàlla mu waxiirun aji doxa doon lamu kay def kees nee na pexem way weddi ña de um tes tas yoo ndem mu bulu ngeen woon waxat jaa kum dikk na alfatahu be atte de fekk na Abu Jaal bañ ne ëllëg mu daje def ne yow yàlla maa ngi lay ñaan man Muhammad ku ci dog ak su dikkee lu ñu xamul ko xalaat ëllëg de su sa moom moo jëkka dee yàlla ne su fekkee ngeen doon laaj xatte ku ci ne ci dëgg xatte bi feeñ na de Abu Jaal lañ rey de yonent bi moom moom ñamaane doon yàlla musal la de wayin ton taw ngam ngeen foofu moom xaar moo gën lakum ñaaleer su ngeen dayee nag ba nga te kaxe jëmale ci yonent bi loolu gën ci yéen wayin taxoo doo ngam jàllu ngeen na nu dellu de walam tuxni ya jage sit an ko ci yéen ka dugum mbooloo seen seen dara wala kasura dié bëri namu waano laak naka yàlla maa ni naa ji la moo ànd ak gëm yàlla de yaa yoo desina amana yéen gaa ñu gëm alquran a pion topp leen yonentam bi wala tawalaw bu leen dëdd xanu xanu walis ko waantum te tos moo da ngeen dégg alxuraan rek wala takunu bu leen nekk kale si na di kam ñaa nga wax nañu sami dégg nañu moom te ñoom laay at mën a dégg suñu lëkkara doa dina ko kees ji aji yipkat enda laay fa yàlla su mu woy tax yaa al buk mu ngi di woy loo alla si na ñaaña laa aqluna xelu suñu rek téefar dafa am xel moo tax ñu tëx lu mënuñoo dégg alxuraan wala wax ni ma laa doon xamoon na yàlla si si moom xaaran aw xiw daa af maanaam kon day mu déggloo leen de ndax su yàlla na moon si ñoom aw xiw bon mu déggloo leen alxuraan wala as maanaam waaye doon te déggloo ci na sale bu yàqu ko fekk ñu ñëw ci ñoom koy na tawalaw ko teñu dëdd boobu moo di doon a way dëdd lañu de su fekkoon ni dégg nañu alxuraan ci seen mer wi ñu nekk itam booy dañ jox yàlla gannaaw rek waaye duñ nangu de yàlla dafa wax ne su xamoon waaye xamu ñoom aw yiw maanaam yiw nekkul ci ñoom xam nga ne yàlla lu am xam na ko lu mu xamul rek amut xamu ci ñoom aw yiw lu tekki mooy yiw nekkul ci ñoom bi nga xamee ne yiw nekkul ci ñoom nag su leen yàlla déglu woon alxuraan sax booy ñu dëdd de duñ ko topp de laay ji dum wane laay ji moo la wane yàlla xam na lu am ak lu ñàkk xam ak ñàkk yëpp yàlla xam na ko mbindeef yu xam ak mbindeef yu xamul yëpp yàlla xam na leen li xamul ku xamoon na muy nal ak na muy doxee loolu yàlla xam na ko xam-xamam mbindeef mi ngi am ci xam ci xam li xam yàlla xam na li xam xam na li xamul li xamul xam na biib ba ba xam ko xamoon na muy doxee feeñal na ko ci weneen saar naa fekk yeneen nañ day noxruj tum la naxrijanna maakum wala nuqii'u fiikum ahadan abadan wa in qutitum lanansurannakum yàlla ne la in uxrijoo laa yaxrujuuna ma'ahum wala in qutiluu laa yansuruunahum wala in nasaruuhum la yuwalluunna dubaara naafiq yi suñ génnee yahuud yi liñ wax ne suñ leen génnee ëllëg daañ dimbale waxuñ dëgg buñ leen duñ leen dimbale xam nga yàlla wax na xaar li xamagut duñ leen dimbale ndimbal nga xamul ak ñàkk la waaye suñ leen dimbale woon dañuy daw loolu moo la xamal ne yàlla li xam na ko li xamut xam na ko li xamut soo xamoon la ca xew xam na ko yàlla xamut ñoom aw moo tax dégguloo leen alxuraan xam nga dégguloo leen alxuraan bon waaye su leen dégguloo woon alxuraan itam la ca xew mooy lan mooy booy daañu dëkk de yaa ayyuhallaziina aamanu yéen gaañu gëm alxuraan istajiibu leen di laay ci yàlla war a suqali rasuul ak foofu itam yàlla doo yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa daa kum dem boo tamu dee li maa yooyu kum jëla dana mu dundal leen wala moo xam ne noonu laa naka yàlla yowoon dana mu dundale bay na mara diggante ñu waxante yo xorom waa ndaw naka moom tu soroon def na ko nga dee ngeen jëm fa moom def ba taxoo wata di ko leen fitna tan fitna laa tu si bana jot ci mule si na ñaaña sala moo tooñ nañu kum ci yeen xaasosan danaa jag leen soog jag le de watu leen fitna joo xam ne si nga wala moo xam leen ana laa naka yàlla tasbina xabi kat ci mbugal la mu de waskuro fat di ko leen daan kum bayeen xalilan way néew ngeen mustadafoo na ñuy doxal ngeen fi lar ci suuf si Makka taxaafoo na da ngeen ragal ane taxaatu fa kum fukkat dee naa suñu ñi faawaa kum wa ayyada kum tam dëral leen ci Madina dina sëriñ ci ndimbalam war a sax kum tam warsagal leen de yaa ayyuhal laa taxunu laa wa rasuula kooku wàcc ci abilu babata marwan ko yónni woon ñu wàcc ci àtteem ñu ne ko ñu ngi gis yow nga xam yonent bi luy àtteem mu ne leen nii wax leen ne àtte a nga fa ah, ba may naa ci sama bopp ne murub naa yàlla ak yonentam ba mu ñëwee ko kenn xeewi lu may yonent ndax moom la buur di wax yaa yoo ne si naa woon yéen gaa <clears throat> laa taxoonoo bu leen xurj laa yàlla war a soxla ak bi de wa taxoonoo bu leen xurj amaanaatikum ay kóllëre seen wa antum te yéen ta'lamuuna da ngeen xam ne wala moo xam ne annamaa amwaalukum naka yaaral seen wa awlaadukum ak ci doom seen fitnatun nattu la def leen di fekk wala àllaaxira wa anna laaha naka yàlla inda wa aji naka la fa moom ajrun yoor aziimun bu dee aji mag yaa ayyuhal laziina na ci Abu Lubaabata yaa ayyuhal laziina aamanuu yéen gaañu gamal aji fasale diggante seen nag ak diggante la ngeen ragal de ba ngeen mucc booy topp sam far an ko mooy seen te yaatu ko maa ñaawte seen daya ko sam ba Allah ko mu leen seen bakkaar wala wala ko fa bi mooy borom gëneel ala ki mu yaa ji ma gëneel jëm ko bi kan na ko waroon yi di tooga kooku ko waxal wàcc na ca ba nga xamee ne Quraysh dañoo daje ca daaru nadwa jiitoo ci ndiram yonent de nañu def baaxal ak yonent bi daal ñu ne nañ ko joñ fekk ko ci gëlëm ñu rey na jenn waay mu rëy jëm turu ba dana fexe di ko ci yow ala na ñaaña ko fara wet nañu te booba ña nga daje ca daaru nar a diit bi doo fa ngir nañu jañ la tëj la takk laa gëlëm dàq la mu dem ci àll mu dem ci àll perte aw yàq loo ko yi nga ñu rey la rey na jenn waay aw yox rijoo ko a nga ñu génne la makka wayam kurona dañuy fexe wayam kuru laa day demee yàlla day dogal yàlla walaa yàlla xayrul maakiriin mooy aji gën mooy ay xam ne way fa xeere way fa tullee ba dem def na jàngaa den ci na alxuraan sunu xaaloo ñu wax ne fa tamit naa dégg nanu law na saa doon ko sooboon nanu loqoon naa kon teen wax mis la ba kem di lee na bi ma ari na bu musali ba ko doon wax ne Muhammad waxu dara lu may nari maam yi jëkk yi rek naa leen indi lu mel noonu dem jënd kadida wa jim naag nga alfure rek dama lee ñu téere jaaxaale di ko xabaar ñu xurees na leen di rek wax saaba dinaa saa dégg léegi daal saa dugg la ma ne maam njëkk mooy xaaral ak ba ñu waxee allahumma yow in kaana dem nekk na xaaral ji la alquran di jàng Muhammad huwa moom ala xam mooy aji dëggu ñu ne di ko tukki fi yow faam te yàlla nga tawaale naa ci suñu jaar sam dëkk mu a sama ci jaar sama an aw it naa yi ci kenn gàncax gi mu wër xaalis mu daa ji métti mu ne dem alquran ji dëgg la yàlla na yàlla taw ci ñoom dëkk te fa ñàkk mu dem dem alquran ji dëgg la kay yow waroon na jawaab bi mooy ndem ko gëm bu ne wa maa laaw waaye nekkul yàlla ni yow ba mu di buggal leen wa anta sa yow fii ak nekk nga ci ñoom de mbugal mi wàcc ci ñoom na bàyyi ko asamaan kooku du xam ndax yonent baa ngi fee wa maa laaw nekkul yàlla mu di ba mu di aji buggal seen moom te ñoom yastaxfiruuna danañu baru de yàlla du leen buggal dégg ñu ngi wax astaxfirullaa moo tax yaa yonent ne yàlla jox na ma yaari kóllëre pour sama xeet dégg maa ngi fi nekk yàlla du leen xaaral bu fi jógee dégg ñuy bal yàlla yàlla du leen xaaral mu ne su ma dee a ma dee itam astaghfirullah moom ci lay def de wa ma lahum alam ñoom ala yoon si moom mu ndax mu buggal leen yàlla nag ci jaasi ko bi nga xamee ne xëyoon nañu buggal te yàlla du leen buggal ngir yonent bi nag am na lu ñu kawee nag yàlla xaaral leen ca Badar boobu ñoom it dina danañu tag ñu ña an ñu mbas jëlee wala jàkka ja alxaraam jëlee ñu xormaal de wa maa kaanu nekkuñu awliyaaw di wali yoom de di awliyaaw di di wali yoom yéen mu taxaw na rek way ñu yàlla wala ci na fi nekk ak soroom gën seen laara mun a xamuñu de wa maa kaanu nekku salaatum julli seen handul bayti fa kaaba ga ilaa mu kaan na lay walit wa tasiyatu nag sàcc de loolu rek lañ fa doon jaamu yàlla fa ko xaraf leen alaata ba mu alaxaaba mbugal ma ci badar bi ankum ci saaku lañu nekkoon kat roona doon weddi de inna lesina naka ñoo nekk faroo weddi nañu in fi koona danañu dundee am waalo mu ay ci teen ci xare yonent bi yeesu doo ngeen nañ kag laay wala dina yàlla dafa yunfiquunahaa xam nañu dundee alal ya su ma takkuwoon topp dana mu nekk xasratan ñu rëcc alayhim ci ñoom su ma yoxla boona topp def na not leen de nga li si na ñaanee ko farowé dinañu yëptoroon def na ko nga dinañ daa jaanam ñu jaanama de li am isa laaw ngir na safale yàlla alxabisa xéefar ba mi ne tay bi ci de waaye ñu ratam def alxabisa xéefar ba baax daw leen ko jameen bu ñu boole fay yàlla tam jaanama ci jaanama de wulaay ko ñoo la gaaw ñoo xal xaalis na ñoo di way perte de kul waxal dina seen ñaan ñaan kafara wet nañu ni ki abi sufyaan ak saabaam in yem tawo ndem day nañu walis xare yonent bi yàqul baal yàlla loo mu ñee leen maa xasala wala jiitoon na de way ñamoo doon dem jàll nañu faqat naqdi yoonu sunnat la walina baaxal yàlla way jëkk ña de waxaat lu arale na ñoom atalata kona ba defu fekk fitnes na ak bokkaale waaye kono te nekk diinu diina kullu léppam laay ñeel yàlla bayin taxaw ngem day nañu bay na laa naka yàlla bas rajo xam ne yoxamal nañ ko la dinañ def ko de bayin tawalaw ngem te dinañu faala moo xam leen ana laa naka yàlla mawlaa ko mu aji dimbale neema baax na al mawlaa aji dimbale ge yàlla la ko neema baax na si aji dimbale ge rek moo xam leen ana maa xalim kum naka lu ngeen ci ci ci yéefar yi min tegin ci laala moom xalal la ba andoon di laaya naka aji nak la ñaar yàlla su mu solo juróomeelam de mi ngi soog a seet leen màngee nag gannaaw bu mu ko nangoo ba xam ne seen xol dal na ci loolu léegi ku mu tuddee yàlla moom ak yonent bi boo defee ko biyaag borom bi jege ñaare wala taama ci bidim wal masakin ci miskin moom sa biir musaafir murid jullit de ñooñu moom moom ku mu tudd in kuntum dem nak ngeen awoon fu mu ngeen bilaay ci yàlla wa ma arsalnaa lanu wasal ala abdinaa ci jaam sunu kii Muhammad yawmal furqaan ci bés ko sa diggante dëgg ak nar mooy Badar yawmal taqaa bés ba dajee aljamaani yaari mbooloo ya mbooloom jullit maa mbooloom yéefar wallaahi ala qadirin ajaat mu ala kulli shay'in ci lépp lépp jàngatal antum ba yéen du yox wati aji nekk ngeen ci turwa dunyaa wa de aji jege Medina moom ñoom di la ngooti aji nekk lañ ci tund ba alxusaa wa de aji sori de warak bu gawar ga aspala aji nekk lañ ci gën gëstu seen ñun ci yéen wala taa akum gonte dërënte loon ngeen ndax pala sum konte ngeen am de fi neaar ci dërënte wala ci fi nekk yàlla boole na leen ci lu du dërënte di yàq di yàlla aw ngir na atte yàlla am ran bis kaana moom musu moo dañ ma fooran ci luñ def de li yàlla ko xéefar man halaka ka xéefar na mu an dañu nekk na ànd ak lay waaye yaa day gëm man ay yëpp gëm na mu an dañu nekk na ànd ak ànd lay de waa na way na laa naka yàlla la samoon aji dégg la aji xam na mu de jàngatal isiri kaw mu laaw ba dina biral loo leen yàlla su mën naa nekkee ci nelaw sax xale way néew de loolu di gis xéefar ñu ñëw ci xare badal nañu tuuti loo am dañ naa juróom <coughs> ñu kontaan lool wala waaraaka wum doon ca biral loolu la leen te ren ñu aji bëri dafa si suñu kontaan ñu ragal de bu fekkoon daf leen jigéen ñu bëri kon bu ko waxee ñu ragal de waaye nag man ñu ngi ji duuti leen. wala dinaa sax suñu toppatoo ñoom xëccoo di dem di ci nit ñi wala ci ñëfëree gis nañ waaye faaw yaa ngi leen di séen naa ñuy def rek juróom-ñaar fukki rek lañ wala téeméer. loolu xam nañu comme que muy néew leen ci ay unikum ci ci ay unikum ci seen saa saa ba itam yàlla néew leen ci bët yi ñëfëree dañu naan ñu dañu tuuti lañ daanaka mosuma wala ñu ma ko doon ñu def rek yàlla amoon na soog a pare ku ne bu ñu def nee naa suuf ba ngay ñu ne ñaareel la muy def rek te suuf jox leen na delloo lu wóorul liggéey rek. yàlla ay jëm ci yàlla rek yaa ayyuha ngi gëm alquran. ñu daal wax dëgg yàlla daje ngeen seetlu mbooloo ñu seetlu parce que soxla leen parce que laa ngeen yàlla kese ren dugub bi ay bëri. daa rafetlu ko ren dugub la ngeen def. waaw ñoo topp fëtëb sa loo moom dañu am wata sa wata dem riiw kum kattan seen riiw kum nguur seen wat juróom muñ leen dina la anaka yàlla ma saawir naa ji nekk la ànd ak way muñ de loolu la yàlla xamale yonent nañu xare <clears throat> wala takunu bu leen nekk tamit dina dikkam ñaaña xare ñu gën ñu jaareem bi ci sëteen batara ñu gërëm du wala anase ak ngis tamit mooy Abu Jahl ibn Hisham bañ ko ne jëgg ma xaksina waññeeku mu ne du ma mooy bët laa dem ba ca kàmb ak Badar ga maanaam ba sama sàngara si ba ci sama gëlëm yi duusi ñu sama jiw yi tëddal ma ba yaaram yëpp dégg mu bakk la Muhammad dañ waaw di jéem a dogal sama dëgg yonent ne ndekete woo du rendi ay gëlëmam moom la ñuy rendi ndekete woo duñ ko tëddal xanaa di tam safara moo ko ko la wa waaye doona tañuy kat ñu am ta di laay wali fiolu yàlla walaa yàlla muyitun aji ndéem la mu dinaa yaamana na amaa la waqaala tam wax laa a bëgër aji not lakum ñee leen alyawma tey na naa si jiniñu way ni naka man jaarun aji musal la lakum ñee leen ci kinaana sa leen ci torow nelaw Suraaqata ibnu Maalik fi xam ne moom moom wàllu googa mooy leen dem leen man danaa leen sàmmal seen gannaaw ndekete woo Iblis rek la wala a taraati ba daje alfiyataani yaari mbooloo naka sa mu jottu xalaat bay tëstëram de mbir mu aji daw wa qaala tama ñi naka man bariwun aji dañ daw min kum ci yéen ñu ngi naka man araado na ma gis maa la taroona lu ngeen gisudde ñi naka man axaafu dina ma ragal laa yàlla wala yàlla sa dina xabi sa dugg la mu de su yaqulu ba dana wax al munaafiquuna naafiqee wala si naa ñaaya ma aji nekk la ci xol seen na kaa walaay jullit ñu de de waaye jullit ñu de seen dina jëna xamale nag ñu bëggee xare mu ne moom la ko waxal ku dóor moom alaay ci yàlla te ñu laa nekkee ala asis mu aji mat na mu ci nguuram de ak na mu ci ñëpp de ak doon te gis nga yow fa ba sana fa àll si nañu ñekk foro wet nañu al malaayikatu malaaka yàlla bu na danañu dóor wujjoom ay xarkanam seen waa daaram ak gannaaw seen ak bol de weñ bi ñu bon la gis nit mu màgg de ñu naa leen ko soo ko mose naa saa wala leen di mbugalam lakk de zalika loole dina xadaman gi dajji dal na ko ay di kum ay loxo seen waana laag naka yàlla rek di ko laamin yéen muy borom ak toon gi dax di ci jaami de te daa fi ali firawna baax seen kan baaxam nañ firawna la warit naa ñaane min qablihim aji nekk la ci jëkk seen këfër wet nañu be ay ci alquran yàlla ji baax xasamu laaw taxala leen yàlla di suna biim ci saw ci bakkaat seen rek dina baax naka yàlla xawiyun aji dëgër la te dina xaw it a dimbali la mu de daal di doole yàlla laa naka yàlla dañu yàqu nekk ci mu xëy yaram de aji soppi ñaamatam teewal amaama bu mu teewal ko ala xaw ma jiw nit xataa yoo xëy yoo ba tañu soppi maa daan fi mu nekk ci bokk seen lépp yàlla bu joxee jaam teewal bu ko soppi di mukk lu may jaam ba soppi rek bu soppee nag yàlla soppi waaw laa naka yàlla sax mën a ji dégg la mu Aliou maa ji xam la mu de baax seen day te daal di Aliou Firawna dem baax am nañu Firawna la wala si naan ñaañam ñu xam lii mooy nekk lañ jëf njëkk seen te sa boobet nañu a rabbim ci alxuraan borom seen ba alak na am a alak leen di sunu biim ci saw si bakkaar seen de waa alak naa tan ndaban ala firawna firawna ak ñoñam de wa kullum képp ci way weddi ñu yonent yi kaanu nekkoon nañu saalimiina di way tooñ de ñu ne sarra doora dina ko képp ci aji yu kët laay fa yàlla ala si na ñoori ñaaya safara wet nañu de boobu ñoom laa yaram lu gëm ci ñu de ana ñoom la na ñoori ñaaya ana ta huur wante ne doo leen dimbale duñ dimbalanteeg yéefari ci yow yow doo dimbalanteeg seen yoon su ma yéen ko doon topp ñu bidaa doon ko leen seen fukki lima rek ci wépp yoon moom te ñoom laa tax ko ma ragal ci yàlla de tey maa tax dafa noom dem fekk nga leen bilaar bi ci xare parce que topp leen ci ñoom man xal boobu ñu nekk ci gannaaw seen de hmm, nettalul dee nañ dugal de daa la moom boo ñoom yëfakar nañ waadu de way maa taxaw fa na dem xam nga ñu xaw nañ tuuti xiyaana san kol xiyaana san tuuti tuuti kóllëre san bi si samin idée jëm ci ñoom seen kóllëre allah saa yi nga aji xeexoon ñoom de ci ci tamit ko yore tamit ko yore nga doxoon sa diggante moom xem ak ñoom dina laa naka yàlla laa yëngu du mu yoon xam xaa ñu ne way wuru ñu de wala tox ci bànn bul jottu xam dina ñaanga kafaroo wees nañu dafa ko raw nañu de ay jaar jaar yi ñu jàppoon ñu daw ca Badar ñu jàppaat leen de buñ toog ne daa ngi raw de ñu ne naka ñoom laa yëngu gisoon raw ci ñu yàlla de waaye doo xadu leen law ñeel yëfari mastataatum du ngeen attan watuñ ci kattan lépp lu ci ñu mën a fàggu ci kattan mooy xam lu waaw njam ak yar ay fas bu ngeen mën ci kattan rek def leen ko rek boo mel ni baatul xayma ak ci xeew ay fas pour ñu bon da ngeen ragal lool di jëm àdduna wala ay mën yàlla ko. waa du ko maal moom seen de waa xel naa ñu ne ñun doole yi ñu ñoom daa taala mënoo mu xamu leen leen laa yàlla yàlla mënul dana mu xam leen de bu ma tudd ko ngeen ko doxee ñun tey ci daal moom dafa def ci sabi laay ci yoonu yàlla ñoo ko mu ko fayam ilaykum jëm ci yéen de waa kum yéen laa tusa boo def wàññi leen dara de wéen kenn xawoon dem jàngal nañu nag di salmi jëm ci mat faj naa jàngal laa jëm ci moom de mm. wata wakkal dërëm laa laay ci yàlla ñu ne ko nag moom sama waa ji dégg alal yi mooy nga xam seen jëf de wa ñu loo dem na mën nañ an yax daaw ka bu ñu muru jël la fay na asoo ka naka aji doole la la aw yàlla de moom da si moom bi nga xam ne ay ya dëkk dëgëral na mu la su la sëriñ ci njibbalam wa bi moom i na acci way gëm ñu de wa àlla fa boole na mu bay na ko ñu diggante xol seen dawaan sax sa dose bi mu mboole maa àlla sa boole la bay na ko allah fa boole na mu bay na mu diggante seen su a ak ci ma jëkkale mu ngi def ci fam de yaa ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wàcc na ba sidina mat li ci ñeent mu ko def yàlla yàlla Muhammad hasbuka aji doy ak ña topp nañ la ngeen moom ne ñooy gëm yéen mooy Omar ibn Khattab ataaya aji woo waa ayyuhan nabiyyu yow yonent bi xale bi dëgëral ak moom ñu ne way gëm ñaar kitaal ci xare de na moo tax de li nga xamee nag ne yàlla jox na la lu la doy ci ndimbal dëgëral ci ñu ne yi de ñu yàqu ñam nekk na min kum ci yéen desaloo nañ nit saakuro na ñu di way muñ yàq ni boo ñu wët ne seen ñaar seen ñaar wéen tàkku ñam nekk na min kum ci yéen ñaar laa xaw ma ñu jënd ci ñu laa na yàlla kum ci yéen waa alima xam na ana fi kum kaa ji nekk yéen ci ñeen ko ko laaj doori wéen tàkku ñam nekk na min kum ci yéen ñaar suñ téeméer saakuro yàlla boole ñoom ñaar xëy na ñaar téeméer de bu njëkk benn puudar bu rek lay xeexa de mooy <coughs> ndem nekk nañu ko biir ab biir ndax li boole ñu am xëy na ñaari junne de ñu si ndaay yàlla maa faa bi maa ji nekk laa xam ne mooy mu ñu de maa kaana nekk nekk maa kaana li bii na dañ nekk loolu après wàcc na ci yonent bi de maa ngi nangoon ca Badar nag muy juróom-ñaar ci fan Makka sax Abbas ibn Abdul Muttalib ci la bokk ba yonent xëy nag jiitoo leen lu may def ci ñii Abubakar ne ko ñii rek lañ bu leen topp baal leen rek ñu jot seen bopp nga bàyyi leen nit ñi lii nga jot nga dimbali ko ci beneen xale Omar ne ko ñii ñooy bokk kéefër ñii buñ jeewoon ku lay sandoo nekk du ci rek ku bokk ci sama jiib joxal ma rey ku bokk ci biir baaxul kan joxal mu rey ku rek kii rek dafay wax amatu ci àddina yéen sallallahu alayhi wa sallam ne topp naa ndigalam Babakar ñu daal di leen laaj ak ak njot kenn ku ne joxe ñeent fukki dollar mooy bañ a fukki jërëjëf rek ñu dinaa a tëj ci fekk yoonu si si naaw rek ñu ngi jooy mu ne lu ngeen di ñu ne fa mu ne wax ma mënee jooy ma jooy fu a rek foog ma jooy bu yéen a ngi bu mu bëgg a wàccoon te rek a ngi li nga fexe woon moom la yàlla bëggoon ñu def de buur ne maa kaana nekkut nabi ñeel yonent an yakuna bu nekkoon loolu ngeen ko asa ay jar-jar asa it dana doon ba te mu mokkalee fi dara ci duuf de yéen laaj ak njot lu mooy mu mokkale yëfam yëpp suñu dina da ngeen na mu yéen si ñaar la dunya ba ñu tam àdduna wala yàlla yi dina mu na mu laaxira te yow la fa laaxira de wala yàlla dina dina dama ko wuram ak dina ko fay moom dina ko yow loolu daa kitaabu na fiere ne ay bu dama tëkkum kon ko jotee bi ma la xam kum dala ngeen jàpp xasaawul mbugal asim mu daaji de te kuloo lekk leen ñoo xanem kum dala ngeen xalaal tey wala mu daaji tey wa taqulaa ragal leen yàlla dina laa naka yàlla xamu maa ji dëgg mu ñeel ka jëm rey maa ji gërëm la mu leen na du la yow mu doon fi ay mu wàcc na ci Abbaas na Abdul Mutalib bokk yonent laaj ak màgg te laaj la mu jote boppam ko ne ko def juróom ñett ci ndey fay mu ne xam nga ne ñu bokk keroog xale Badar nangu nañ ci man ñaar téeméeri libi door xanaa dama ko compter yonent ne ñaar téeméeri libi yi nga bëggoon a yore xeefari yàlla xeefari yi ñu xeex ak man ma compter la ko. déedéet fayam juróom-ñett fukki dollar pour sa bopp pour nabir pour affaire mu ne yow yow yow dama bëgg a béy ma yalwaan ci Makka mu ne ko yalwaan kon ana wurus ba nga suuf ci xajoon bu dugg lu reer a ñaane woo bul fabli ne ko wurus waa ñu ñu tee a damaa umul fadlin rek te umul fadlin nga jëm àkkal mu ne ko yàlla ama ko wax de mu ne ko jéem yàlla day day muy sama yàlla man itam ndax ñooy sa tool daal daal daal suñu rasulullah buur de bi yow yoonam tubi pour nga xam ñu doon tey jii ñu ngeen nekk ci loxo seen mais loolu daal ci jaar jaar suñu yàlla mi laa dem xam na yàlla jox ko li xol seen xayran ak gëm loolu ci kum a mu jox leen xayran lu gën ñoo wax rek jàppee seen kum ci yéen waya ko itam baal la ñu ne leen wala yàlla xamul waa ji béy la mu rëy mun a jërëmu gannaaw ko yàlla jox na ko ba mu ne loo yàlla doyaloon ci àdduna yëpp gis naa ko lëmm dërën ci àllaxira yi maa ngi ko yaakaar de way a doo jam na mën a ñu da ko wuruj sa faqat xaana wuruj ñu laa yàlla xam na mu mbindeefam ak yi maa a xelal na mu ci njëftewu inna la sina naka wa jaadu tañ jaar bi am waa din ci jub seen waa seen ak bakkan seen fi sabilillah ci yoonu yàlla te ñooy muhaajiroona wala dinaa ñaaña aaw tàpp nañ yonent ba war na solo dañ dimbale ko te ñooy lan saa waaye te ñooy la jaay baax ñu ne seen awliya baax ñooy way doon ñenn ñu def wala dina ñaaña amoon gëm nañ wala muy aaji woo te gàddaay ñu maalakum biram ñaa leen min walaayatin ci doon seen ñu seen dara de mooy gannaaw ba njëkk bu woon de attaaya ak juróom benn ba dañu gàddaayee wa in tansurukum dem dimbali ko nañ leen ci diini ci diine fa alaykum war na leen nasru dimbal ilaa ala qawmin ndara ci nit kum ñooñu aji nekk la diggante seen ba bay na mu diggante seen ñi taxul ko de wala yàlla ba dina ci xam la mu maa tax ma dana gën a ragal jëf wala si na ñaaña kafaroo wet nañu baaxum ñenn seen awliyaaw baatin way méngoo way doon ñenn lañ ko takku nekk fitnatun nattu fi la ci suuf wa fasaadun yàqu kabiir nguraay ji bëri mooy doole xeefari ak ñëw doole jullit si na ñaaña amanoo ko min waajiroo dañ ka day wa jaadoo dañ jaar fi si na ñaaña aaw sàq nañ yonent bi war na solo dañ dimbale ko ndaay te ñu dëgg ay bu mu ñoom almu'minuna ñoom ñu way dëggal xam na dëggal ak dëggal de loolu ñeel leen maqratum ba wala sunu wërsëg la mu daaji tëdd te mooy aljanna de wala si na ñaaña amano gëm nañu min baatu ca gannaaw ñooñ de waa yoroo tañ gàttaay wa jaaru tañ jaab maa ko man ak yéen foofu laay te ñeel gaay min kuma aji nekk nañ ci mbooloo seen de foofu la dal xamee waroon mi jege ñaare baatum ñene seen awlaa ñoo gën a yeli baatuñ ci de kooku moo ko di laaya doon te jiwéewam léegi diggante mu aji naa doon saar ci inna laa nag yàlla alimun aji xam na mu bi kulli shay'in ci lépp lépp nekk na ca ak seen miraas